kon hadis numéro trois cent dix-sept hadis numéro trois cent dix-sept biñ jóge moo doon trois cent seize mu ne wa anhu radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadxulil janna rawaahu muslimu rahimahullahu taala kon al imaamu al al xaafizu nawawi rahimahullahu taala muy andi ba léegi di jële Seydina Abu Hurayra mu ne wa anhu mu ngi jële ci an nabi muy jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala nee na waaw. ma an mooy takk na ban takk na poussière takkoo na poussière ba lool mooy lan lool waxinu araab la ngir wan ne kooku kuttus na te perte na te te torox na waay waay kooku wàcc na waay mooy sa bakkan bakkan bi lañ naan bakkan bi takk na poussière waaw français dañ naan il a mordu la poussière voilà raxima an thumma ma an waaw <laughs> kooku moom humilier nañ ko qu'il soit humilié waaw mu rafet waa summa raxiba an fu te takkati na ban bakkanu ka nga xamante ne man ka nga xam ne adraka abawayhi fekk na ñaari baayam di dund muy ndayam ak yaayam ak baayam bo indal kibari fekk ñoom ñu nekk mag ah ahadu ahadahuma kenn ci ñoom aw kilayhima wala ñoom ñaari ñépp la fi fekk koo xam ne yow yàlla daa def sa nday kese nga fekk mu nekk mag sa baay génn na àdduna bu yàgg wala sa baay kese sa baay génn na àdduna bu yàgg ñu nekk ay mag nga nekk ak ñoom di xullee faram yan xulil janna waa ji duggul àjjana quoi mooy deful mbaax ci ñoom ba ba koo dugal aljana mooy <laughs> leen war a def di leen ñaari teggin wala bañ a seen mu bañal leen ko ba ba ba yàlla xañ ko àjjana kooku kooku vraiment kooku mooy mooy waa ji nga xamante ne ubbil nañ ko leen. ngir mu réussir mais mu mu mu bañ quoi <laughs> waaw kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba waaw ooy façon yooyu rek sama xeet yépp ay dugg aljana wam des ko bañ ñu ne ko mais ya rasulullah wa man yaba mais yonent bi saa saam kan mooy bañ <laughs> mu ne man ata'ani daxala aljanna wa waaw ku ma topp rek yow moom dugg nga di aljana waaye ku ma mooy rek kooku mooy ki nga xamante ne moo ne maa kakkandaare voilà léegi nag mu ne xadiis bii nii kon mu ne kon euh, waa moom <laughs> loolu la quoi ne rawaahu soroona ko muslimun yal imaamu muslim ibnul hajjaaj al qushayri an-naysaburi waa est-ce que ko soroon naan déedéet sëriñam solo na ko dal Ahmad ak benn ci ta ci taalibe mi dal imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi ala kon ñoom ñii ñëpp solo nañu ko ah al imaamu Muslim Abul Husayn mu ngi ko indi ci kitaabul birri wal adab mooy buntu min jóge sa ci téere boobu bi nga xam ne moom la anfu man adraka abawayhi falam yadkhulil janna waaw mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb mu nekk ñu nettal mooy Zuhayr ibn Harb gis nañ ko sànq ci riwaay càllale bi ñu génn fee hadis bi ñu génn léegi Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi an-Nasa'i Abu Khaythama rahimahullahu ta'ala qala haddathana Jarir moom itam gis nañ ko Ibn Abd al-Hamid gis nañ ko ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi Jijawar an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl Suhayl gis nañ ko ci jotaay ba la ñu génn Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samnan Abu Yazid al-Madani Ah, an abi mu jël ko ci baayam as-Sam az-Zakwa muy Abu Salih as al-Madani moom mooy Zakwaan moo doon def import export di dem Kufa kon mu ngi noonu la az-Zayyat ah, an abi Hurayrata moo ko jëlee Abu Salih di Zakwaan ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam foofu riwaay bi dane raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu <laughs> waaw xiira ñoo anfu oh bakkanam takk na lëkkaale wu naag euh, euh, ca ca lëkkaale wu naag mooy lasiqa mooy mooy mooy mooy mooy kolewu na ca ca ca suuf sa bakkanu koo kële wane summa ginnaaw gi ragima anfu waay waay bakkanam waay kolewu na ca suuf sa di wane tera ak torox tàngeel summa gi ragima waay waay waay waay na waay takk na ak suuf sa anfu bakkanam kii la ñu ne ko mais man ya rasulallah mais yonent ba yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam koy wax loolu comme mooy tam mu ne man ka xam ne adraka fekke na walidayhi ñaari ay waajuram indal kibari fekk ñu nekk mag fa ahadahuma kenn ci ñoom aw kilayhima wala ñoom ñaar ñépp su malam yadxulil janna te duggul àjjana deful lu ko borom bi di duggale àjjana allah <laughs> waaw léegi loolu gis nga mais riwaay bi nga xam ne mooy bii nag niroog bii imaamu Nawawi indi fii mooy bi nga xam ne moom la jëkk indi avant muy indi hadis bi ndax da leen a dajale moom imaam mu leen ci bunt booba léegi ci téere boobu mu ne haddathana Shaybaan ibn Farrukh muy Shaybaan ibn Farrukh rahimahullah abu muhammad al-basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana abu awaana moo nekk ñu nettale mooy abu awaana al-waddah ibn abdullah al-yashkuri rahimahullahu ta'ala al-wasiti al-basri an suhayl suhayl gis nañ ko sax an abihi mu jëla ko ci baay man abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala raghima an thumma raghima an thumma raghima an qila man ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhul janna kon mu ngi nii voilà <laughs> lii nii kon nii la ko al imaamu muslim abul husayn daal di indee loolu mooy lan lii mooy li aaya bu doon wax wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa fala taqul lahumaa uffin wala tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariimaa voilà waaw mooy waqadaa gisoon nañ ko ci ay al imaamu al-Haafizu Nawawi indi woon mu ne kon borom bi moo dogal digale amara wa alzama wa awjaba sa borom que bu leen jaamu di wéetal kurut seen borom te nag bu ngeen pare ci loolu. que ngeen gën yelloo ngeen defal ko ay xéewal ki mbaax mooy seen ñaari waajur imma yablughanna bu moo xam bu dee ne daa am ku jotee indakal kibara ahaduhuma kenn ci ñoom demee ba mage fekk yow ko dara aw kilahuma ñaar ñëpp yow doom bi fala taqul <laughs> waaw bu leen wax na yéen a soofaa ah oh, avec mère bi ñoom dañoo dépassé quoi oh. ci mu ne bu leen leen wax loola wala tanharhuma ta bu leen gëdd waaye nag looy def kon wa qul lahuma qawlan karima wax la ñoo wax ju tedd wax lahuma janaaha dhulli min ar-rahma ainsi de suite ñun jeexoo doo gisoon nañ mooy jekkoog lii mooy mooy dëppoog lii yonent sallallahu alayhi wasallam waaw ah, képp koo xam ne fekk nga say ñaari waajur di dund loolu yow essayé woo nga profité ci te mooy lan mooy def lu baax jëme ci ñoom di doxasee di ndigal bu dee man nga ko dul wax yàlla xaraamal wala di leen defal loo xam ne di dab seen bànneex ci loo xam ne loo man la bu jaree sax nga def lu metti ngir man am dara defal leen ko defal loolu la la borom bi di wax yow boo defee loolu xamal ne yow yaa ngi ci yoonu aljana waaw dee wala teree nga dama ci biir aljana ji daal di dugg waaw <laughs> waaye boo ko deful nag di def yéeli mu wax naan ko fii nag ak di leen gëdd di yooyu yow moom de toute façon di leen wax wax yu salté yu yu déplacé yu génn gaaw non yow moom yow moom yow moom bëggoo àjjana moo tax mu ne kon nag waa ji nga xam nag daa fekk ñaari waajuram di ku di di di yaanaa ba duggul àjjana kooku da moom bakkanam moom moom lakk laal ni ci suuf si mooy koo koo waaw te xadiis boobu al imaamu al al buxaari yu soloo na ko waaye lu ci saxiib mooy kitaabu birril waalidayn ma imaamul Buxaari bul foog ne benn affaire kese la bind waxoon naa la al adabul mufrad sànq rek tudd nañ ko <laughs> waaw boo yaakaaree ne fii mu ne imaamul Buxaari benn téere la bind mooy déedéet yaa ngi juuma solo na ko moom al imaamul Buxaari indi na ko ci termes yi waaye indi na ko eh, yeneen ci yeneeni termes waaw indi na ko ci yeneeni termes indi na xadiis Seydina Abu Hurayra bi soloo na ko foofu mu jaare ko fu mu naan haddathana Xaalid ibn Maxlad qaala haddathana Sulaymaan ibn Bilaal qaala haddathani Suhayl an abiihi an Abii Hurayra gis nga radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala raghima anfu raghima anfu raghima anfu qaalu ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala man adraka waalidayhi inda al-kibari ahad aw ahaduhumaa fa daxala an-naar gis nga fii dane <laughs> xam nga fee dane <laughs> riwaaye imaam muslim yi ñu gis <laughs> te moom la moo nekk ci saxi imaam muslim ak te moom la imaam an-Nawawi indi <laughs> da rek euh, euh, euh, torox na mooy ba kanam takk na suuf mu nga ca suuf sa naq nañ ko ca suuf sa suuf sa sa ban ba waaye nga xam ne dafa dab ñaari waajuram fekk kenn ci ñoom nekk mag wala ñoom ñaar ñëpp fa falam yadxulul janna te duggul àjjana te yawmal qiyaam moom ñaara am bi nee na fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir waaw yow bal xiyaam moom benn mbooloo mi aljana beneen mbooloo mi moom sawar lañ fii mu ne kooku moom bakkanam kooku torox na fekk ñaari waajuram wala kenn ci ñoom ñu nekk mag te duggul aljana ki riwaay imaamul Buxaari bii ci kitaabu birril waalidayni bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne diñ ko mais mooy kan mu ne mooy man adraka waalidayni inda al-kibari aw ahaduhuma fa daxala an-naar képp koo xam ne dam nga sa ñaari waajur wala kenn ci ñoom ba bari dugg safara <laughs> non kooku moom vraiment mooy li yaanaani en en chef booy seet ku yaanaani jàppal waajooju te imaamul Buxaari ci al arabul mufrad indi na ko même xadiis bi même càllale bi indiwaat na ko foofu <laughs> léegi nag biñ la doon wax ne la wute naag bu Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu warda mooy bi nga xamante ne mu ko jëlee nag moom imaamul Buxaari yi daal di jaar ci li nga xamante ne mooy ci Seydina Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu fekk boobu mu ngi naan haddathana ibn Abi Uways mooy Abdallah euh, mbokku imaamu Malik wax nañ la sœuru imaamu Malik moo ko jël mu ne haddathana akhi ki ma nettal mooy sama frère an Sulayman ibn Bilal moo ko jël Sulayman ibn Bilal al-Madani nekkoon xarit imaamu Malik rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Hilal mu jël ko ci Muhammad ibnu Hilaal rahimahullahu ta'aala an Sa'd moo ko jëlee Sa'd ibn Ishaaq ibn Ka'b ibn Ujra as-Salimi an abiihi mu jëlee ko ci baayam annahu qaala inna mu ne qaala mu ne inna Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu qaala mu ne sama baay de di Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu saxaaba la woon qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane dafa ne ahdirul minbar dane leen jege leen minbar bi teewal leen minbar bi tegal leen ma minbar bi mooy daa am lu mu leen bëggoon a wax saxaaba yi radiyallahu anhu waaw noonu dane ahbirul leen fa lu ñuy yëkkatee ka teg jiz jiz ya innu ab ab ab ab ab tronc d'arbre la woon buñ dag buñ daggoon ba mu des tronc ba gàtt ba yonent bi alayhi salaam bu doon xutba ja taxaw waaye keroog bi nga xam ne ci la najjaar yi fii waa banu najjaar benn waaye ci lansaar yi e, e, e, ndaw si ne na dina wax menuisier bi mu defaral yonent bi alayhi salaam bi liggéey ci ab minbar yonent bi alayhi salaam bañ ko ko defalee tronc d'arbre bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa lan lañ koy waxe dafa dafa comme mooy cooy di di di xaaju ah ya innu mooy. Euh, am na euh, benn voix la ci boo xam ne denn kàddu buy jóge ci sa baat boo boo boo nekkee ci njàqare waaw moo moom la euh, kii doon wax ne <laughs> Iblis <laughs> bari na ko def quoi <laughs> waaw ci bërëb yo ko Iblis defe waaw léegi bon ya innu mooy onk voilà onk onk onk bu mag ba nga xam ne ñépp dégg ko ci jàkka gi yeneen way saab saam dëfal ko waaw moom garab de siinoo kenn doon ko mën a dëfal léegi dañ ko defaree minbar mu ne ahdirul minbar mooy teew leen fa minbar ba dem leen ca minbar ba taxaw ca wër toog ca minbar ba xaar mu ma ñëw fala maa xaraja bi nga xam ne fa la ñépp toog nag yonent way saab saam génn faraq yal minbara mu yëg ci kaw minbar ah faraqiya awwala darajatin minhu comme que daa amoon ay daraja wax na bii mooy bi bi ko bi ko menuisier najjaar yi bi defaloon booyu <laughs> ansaar yi bi defaloon voilà mu yéeg ci bar bi daa amoon ay daraja mooy daa amoon ay liñ liñ naan ay ay escalier mooy trois étapes comme minbar na ngay teg sa tànk yéeg tegaat benn yéeg tegaat benn foofu nag la doon taxaw léegi mu ne yonent may saasaam génn teg première tànkam ci première daraja bi premier euh, kii euh, bu doon dañ naan escalier première euh, marche bi voilà première marche mu teg fa muy njëkk a teg ba mu fa tegee xaala yonent may saasaam ne amin mu ne amin summa raqiya fi mu teg beneen tànkam ci ñaareel bi fa xaala mu wax yonent may saasaam ne amin ne wat amin summa raqiya fi saalisa tegaat ca ñetteel ba bu mujj ba nag xaala yonente bay saa saam ne amin ne amin mooy ñetti amin la wax saa bu tegee tànkam benn ne amin tegaan beneen ne amin tegaan beneen ne amin ah mu ne falamma faraga wa nazala alil minbar ba mu yéegee ca minbar ba nag ba wax la leen war a wax xutbal leen discours leen daal di leen sermoné ba pare bay wàcc nag kul naa ñu ne ko ah ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kat laqad sami'na minka al yawma shay'an ma kunna nasma'uhu minka ne ko yow ndaw ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam dégg nañ ci yow tay loo xamante ne nii ma suñu koo dégg ci yow de xaala yonente bi alayhi salaatu salaam ne leen wa sami'tumu dégg ngeen ko kon li ma doon wax sànk bi may yéeg dégg ngeen ko xul naa ñu ne ko ñun kay naam sahaaba yi fa noon ñu ne ko ah kay d'une seule voix benn kàddu kay ñu ne ko waaw xaala yonente bi alayhi salaatu salaam nag leeralal leen loolu day wane ne yow boo nekkee boroom xam-xam bi boo nekkee say taalibe nga def loo xamante ne nii wala taalibe loo xamante ne ñoom ñoom faraloo woon di ko def ñu laaj la ko waroo nekk rek di leen bàyyi ñoom naan lu ngeen ciy laaj wala la yéen yéen yéen da ngeen a da ngeen a sob déedéet mooy da a leeral en ah dégg ngeen ko moom foogul woon ne sax nit ñi dégg nañ ko pour moom li wax yeneen tubaab saa saa moom nit ñi dégguñu ko mu ne en ah dégg ngeen ko ñu ne waaw léegi nag mu leeral leen lan moo tax mu doon wax amin amin amin mu ne leen qaala mu ne leen inna jibrila alayhi salaam intarada qaala bawda man adraka ramadan ha falam yughfir falam yughfar lahu fa qultu amin nee na Seydina Jibril bi ma jëkkee teg sama tànk alayhi salaam ci minbar bi moo moo nekk sama kanam ne ma sori na sori na soxpan kooku sori na baaxu na man ka nga xam ne adraka ramadan fekk na weeru koor fekk ko fi moom muy dund feebaru dara dalu ko mu mën a woor Ramadan mu dem ko mu fekk ko fi di xoole di yaanaa ba Ramadan jeex faram yu faru loolu te kenn jéggaluñu ko mooy deful loo xamante ne ni imaanan wahtisaaban ba yàlla jéggal ko Ramadan lu yëpp dafa doon xool yi di woor di woor lu ko neex di dog heure bu ko neex di porter malade di def lu ko di tappale waaw di woor dëkk jëw dëkk yu yu yàq temps yooyu ba yow li nga defoon yëpp daanaka du jariñ dara mu ne Seydina Jibril nag alayhi salaam bi ma tegee man yonent ma alayhi salaam sama tànk première marche moo taxaw wax ma lool ne sori na ki nga xam ne Ramadan da koo dab te kenn ni jéggalu ko ba Ramadan jeex ndeysaan kenn jéggalu ko defu bi lu tax borom bi di ko jéggal Allah nee na qultu ah fa qultu amin man bi Seydina Jibril lool ak ñaar la ci kaw waaj waaw ne sori na yàlla na nga xam ne Ramadan daa ñëw ba ci mooy na sori ngërëmu yàlla na sori. occasion bu toll noonu naka ko borom bi di may jaam weeru koor dugg ba jeex ngay xullee ko yaanee ni ba defoo fi lu tax yàlla jéggal la kon man Seydina Jibril alayhi ñaaral naa yàlla ko borom bi sori yërmande yonent bi alayhi salaam ma ne amin loolu moo tax ngeen dégg premier ma ne amin nee na fa la bi nga xamante ne raqaytu as-saaniya bi ma yéegee deuxième kii euh, deuxième marche bi xaala Seydina Jibril waxaat beneen wax mu ne ba'uda man zukirtu indahu falam yusalli alayhi waaw man man zukirta indahu falam yusalli alayhi mu ne Seydina Jibril tegal ma ci beneen bi ma tegee deuxième marche mu ne sori te yal na sori ka nga xam ne dañ koo tudd yow yonent bi alayhi salaam fa moom te julliwul ci yow kooku yal na ko yàlla soril yërmande <laughs> yal na ko soril fële nee na fa qultu man yonent fa ne saa saa ma ne amin ma ne ah amin ci ñaan googu mu ne fa la ma raqitu bi ma yéegee ak salisa ñetteel marché bi nag xaala Seydina Jibril waxaat beneen wax alayhi salaam ne ba'uda man adraka indahu abawaahu al-kibar aw ahaduhuma falam yudxilaahu al-janna fa qultu amin <laughs> mu ne <laughs> ñetteel bi mu ne sori na yàlla sori ka nga xam ne dafa dab ay ñaari waajurum fekk moom mu majeur ba ma war leen a mënaal dara waaw ñoom ñu nekk ay mag wala kenn ci ñoom te deful lu tax ñoom ñaar ñu fexe mu dugg àjjana mooy yëpp baax li ñuy baax jëme ci ñoom loolu dugal ko àjjana mu ne kooku yàlla sori yërmande yàlla te sori fële yonent may saa saam nee na looloo tax ma ne amiin la <laughs> waaw te xadis boobu it Seydina Anas radiyallahu anhu xadis mel nii gis nga kon gis ne xadis Seydina Abu Hurayra bi ah dafa ñëw rek wax lool xadis Seydina Abu Ka'b ibn Ujra bi war nañu ci ban circonstance la ko yonent ba saa saam waxe te loolu dëgg-dëgg moom la al imaam al Buxaari bi ñu génn léegi Seydina Ka'b ibn Ujra indi na ko moom ci boppam solowaan na ko moom al imaamul Buxaari ci at-Taarixul Kabiir ñaar ma luy Taarixul Kabiir ma ne téereem bu mag la beneen téereem la at bari yaakaar ne saxiix bi rek la bind waaw xam nga fii wax naa la téere bii ñu nekk di gis nii mooy kitaabu birril waalidayni téere bi nga xam ne ci ab genre kuraasa la benn lu ndaw la loo xamante ne nii dajee dajal xadiis yi wax ci eh, eh, baaxe jëme ci ñaari waaju al adabul mufrad tuddal la njëgum al al al eh, it solo na fa xadiis bi texte taayis waaye it naka noonu indi na ko fii ci kitaabu birrul waalidayni beneen saxaaba boo xamante ne mooy Seydina wa mawlaana Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu voilà mu moom euh, mu ngi ko jële ci sëriñam mu mag bi di Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn mu ngi ko jële ci Salama ibn Wardaan mu ne sami'tu Anasan moom mu ne man di dégg na dégg naa Seydina Anas ibnu Malik waaw rahimahullahu taala radiyallahu anhu mu ne irtaqa rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de ndawal yàlla dafa yéeg alal minbari te kaw minbar ba faraqa daraja mu yéeg benn benn benn marche waaw fa qaala amin mu ne amin summa artaqa daraja mu yéeg beneen fa fa qaala amin mu ne wat amin summa artaqa daraja salisa mu yéeg ñetteel marche fa qaala amin mu waxat amin summa ginnaaw gi istawa mu toog yemoo fa jalasa ba mu àgg foofu jal fa qaala ashaabu sahaaba mi ne ko ala ma amante ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mais yenente waay sa saab loo naan amin ah <laughs> waxu leen ne wee yéen tamit lu ngeen ciy laaj voilà waxoon naa la yooyu moom du wax ah, def nga loo xam ne eh, eh, d'habitude doonoon def noonu buñ la ko laajee kay waroon mer <laughs> mu ne ataani jibrilu alayhi salaam fa qaala ramima anfu mri'in dhukirtu indahu falam yusalli alayhi falam yusalli alayhi mu ne Seydina Jibril la ma dikkal alayhi salaam mu ne nag eh, takk na poussière ca suuf sa <laughs> rot ca suuf sa takkook suuf sa bakkanu ka nga xamante ni mooy torox na dañ maa tudd fa moom te julliwul ci man yàlla fa qultu amin ma ne amin mu ne war a rima an humru in adraka abawahu aw ahadahuma falam yadxulil janna fa qultu na ba pare mu ma am na koo xamante mu ne ma waaye na naqatina na ci suuf si bakkanu ka nga xam ne daa dab ay waajuram dab nañ ko ñoom dab nañ say waajuram di dund ak ñoom te fexewuñ dugg fexe lu ko dugal àjjana mu ne amin mu ne amin a bu lee xadis bi dese naa dëgër mais bëri da koy dëgër da koy wane mooy xadisu Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu kon nag muy noonu kon nag euh, la ki kuttus daal mooy kii kon lii dañ ci wane ne lii euh, buñ paree ci loolu mooy pour njàngat yi tuuti di lëkkaale ma bunt bi moom leer na <laughs> waaw mooy ndekete yoo mooy nit ki borom bi def yow nga màgg ba màgg ba majeur fekk sa baay wala sa yaay kenn ñoom ñaar ñi wala kenn ci ñoom bi dund borom bi loolu yow buntu la buntu àjjana la pour yow léegi nag boo fi yaanaaniwee naan sama xarit sama nangam yeeg nga sama liggéey bi non sama kii bi sama ah jekk rek ñu teg ñu tàgge la sa baay wala sa yaay nga doon xullee naan muy man demu woon léegi yow mooy yow tëjal nga sa bopp buntu àjjana boo xam ne de toute façon ubbeeku woon na ngay xoole ba mu tëju kooku sax kooku xam nga lim yées na waaye ci dina yées nag mooy ki nga xam ne moom du dañ koo ñàkk gis ak ñàkk dégg de mais ci lu bon rek lañ koy dégg ak gis ci lu kon lu leen naqari rek la leen di teg amaana sax dëkk waaye lépp lu leen naqari seen doom ju yées ji moo ko leen ko kooku moom moo yées moom moom la yonent bay façan bi wax fee naan ci euh, riwaay sayna Abu euh, hadith sayna Abu Hurayra bii bi ci imaamul Bukhari indi te tudd nañ ko moom la njëkk a tudd ci ci kitaabu birrul waalidayni mu ne kooku raghima an thumma raghima an thumma raghima an fu man adraka abawayhi aw aw aw kilayhima fa dakhala an-naar waaw mu ne moom bi waxee yooyu yépp ne kooku la bakkanam laal takk suuf ak ban ak poussière lépp ka nga xam ne wax ko ñetti yoon daa fekk ay ñaari waajur wala kenn ci ñoom waaye dugg safara mooy façon yu mel noonu waaw na la leer na yow moom <laughs> mooy loolu lu garaw waaw moo tax gaa yi nga xamante ne borom bi da di may ay waajur yuy dund ñu nekk fi di di yaanaani bala ñoo koo rëcc bala ñu koo xam mooy bés bañ leen di tàggat ci la ñuy yéegi ci seen bopp profondément que ne am na lu leen rëcc loo xam ne bu doon defuñu ko woon manuñu koo dab dabaatal ba faw buñ leen mayoon deux yi ñuy dund ci kanam it c'est waaw xaw ma ban porte de porte àjjana yi bari na ñii bii ci sa borom ubbi woon moom sa ndey bii defi wala sa baay bii defi wala ñoom ñaar ngay xoole ba ñu faatu te amoo seen gërëm mooy yow yaa traqué porte àjjana ne ko tobal fële <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw kon nag loolu lu garaaw la moo tax nekk fe rek voilà xam nga avec le travail avec le boulot avec le ma ne le boulot dara lépp loo bëgg amal jot amal nga ko jot laa wax bon <laughs> gars yi ma boo leen déggee nag ñu lay wax yow la saa waaj a waxoon boo amee affaire bi daal leen na la <laughs> bu dee <laughs> kii wax bu dofee kii dégg dof <laughs> ah oui waaw ah du ñëw di wax ay yenn kii dama lay dégg naan la waaw rek <laughs> xam li ma xam quoi <laughs> waaw mooy loolu la mooy sa lay sa sa foo lay yëpp jarata de toute façon yow moom claqué nga porte àjjana yow sa bopp bu la yàlla bindoo ubbidoo wóor na boo boo deful lu la yàlla gërëmay après ba ba jéggal la. yow moom li mu wax ci riwaaye beneen bi nekk ci euh, imaamul Buxaari yi ba ci kitaabu birrul waalidayn moo lay rey moo safara mi jëm wal iyaazu billaah <laughs> waaw waaw waaw paaka ñaari boor la soit nga jariñoo ci rek wala muy gor la wala mu gor la kay waaw di reewan toog di ñàkkug tegg nag di leen yuuxoo ko gëdd ba ñemewuñu sax boo ñëwee sax ñépp ne kekk waaw mel ni benn tyran noonu te sa tyran gi yépp ci say waajur kese nga ko jëme waaw boo génnee ci mbedd mi ci say copain yooyu yaay seen comme li ñu waxoon keroog seen punching ball sa waay <laughs> ngay mel ni banaana yu ñu piire yooyu ndax nooy boo ñëwee nag ci sa waajuree sa baay wala sa ndey di jaay yuuxoo ko ësala toowa kaj bool yeeg def lu nekk <laughs> xaaral yow de moom boo deewee noonu yàlla gërëmu la moom sawara laa xamut ku la koy teree dugg ndax yonent ma yow moom bu la borom bi jéggalu dab dabaatal doo yow moom sa war a kenn lu ci tus <laughs> voilà wal iyaadu billah <laughs> ah, waaw alaaxiraw boobu ñëwee duggoo àjjana beneen riwaaya bee ko leer xam nga man nga xool mafhum bi mais riwaaya Imaamul Buxaari yi ci kitaabul birri wala wala birrul waaliday da foofu mu dugg sa war <laughs> mu jeex ak kon loolu lu jara am lu jara bàyyi xel la surtout les di di di di léegi yi nga xamante ne nii waaw <laughs> suñu imaam suñu imaam ba waxoon <laughs> imaam <laughs> fële ca Paris ca ca fan kii bi non imaam boobu imaam bi waaw wax na dëgg doon booy yi la doon la doon la doon la doon sermoné ji. ñàkk teggin gi ñu def ak seen ndey ak seen yaay yi wala rawatina bu dee kenn ci ñoom a fi nekk <laughs> wala ñu naan seen yaay wala moom du marié waat wala seen baay amul droit di marié waat du lool ak lool ba lay ko teg yéen ban diine ngeen nekk <laughs> te yow mi koy wax yaay yi noonu yor sa soxna boo xam ne moom ngay fanaanal guddi ba pare ne sa yaay du marié waat wala sa baay du marié waat parce seen yaay mi dem ak yooyu yooyu ko teg loolu <laughs> ba pare comme ne ñu ngi ci dara newuñ ci dara. imaam bi non imaam boobu moom daa far sax daal di enregistré xutba ba moom mu jeex tàkk tellement daa amoon solo <laughs> bon daal xaaral mu ci biir kii mooy laata muy laa ko enregistré <laughs> voilà parce que iza qulta li saahibika ak man masal xasaa faqad laa non <laughs> amee commencé rek ma doon enregistrement bi man bàyyi ndekete yoonu am solo la doon waaw masha Allah